moo doon jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram ibn kaab ibn ghanm ibn kaab ibn salima al ansaari assalamiyu mu doon jaabir lu tuddoon di doomi abdillah abdallah boobu di doomi ku ñuy wax amr amr boobu di doomi ibn di doomi haram xaraam di doomi kaab kaab boobu di doomi xanm xanm di doomi kaab kaab boobu di doomi salima ni nga xam ne moom lañuy ñuy seen clan boobu ci lansaar yi di waa bani salima al ansaar yi mu bokkoon ci kojug lansaar yi assalami ku dëkk ci waa banu salima ko assalami lañ koy wax waa banu sulaymu ñoom na assulami voilà waa banu salima salima ñooñu assalami waa banu suleym assulami voilà seydina jaabir nag radiyallahu anhu dàkkantalam moo doon abu abdillah dañ ko doon dàkkantalit abu abdurrahman ak abu muhammad ay wax yu bari la yuy ñëw di wax ci naka lañ ko doon da lan moo ne woon dàkkantalam moom seydinaa jaabir ah moom gisoon nañu li nga xam ne mooy baayam di abdullah ibn amr ibn haram moom daldi woon na jiitu ñu gisoon ko keroog bi nga xam ne ci la ñuy gis Uhud defoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna te gis nañ ne fa la génne woon àddina moom Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram man kallamahu llahu kifaaha moom mi nga xam ne buur yàlla dafa wax ak moom sans intermédiaire comme ni ñu ko gisa woon kooku mooy bàyyi Seydina Jaabir moo tax Jaabir ibn Abdillah saxaaba la woon di doomi saxaaba moom seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag bokk na ci ñu njëkk a dugg ci lislaam ci waa lansaar moo tax moom fekke na fekke na li nga xamante ne mooy aqaba yi fekke woon na ko aqaba bu mujj bi moom Seydina Jaabir fekkoon na ko comme nim ñëw ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullaahi alayhi te baayam gisoon nañu ne ci nuqabaa yi la bokkoon na ci ñooñu ñu tànnoon nga xam ne ci wàll ansaar yi baayam di Seydina Abdallah ibn Amr ibn ci lawoon woon Seydina Jaabir fekke woon na mooy d'ailleurs mooy ki nga xam ne moo ci gënoon a néewi at ci ñi nga xam ne ñoo fekke woon euh, loolu di aqabatu mina bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jaayanteeg lamsaar yi ba mu ne màkk ngir ñëw gàddaay si ci ñoom ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ah, moom nag seydinaa jaabir xare bi njëkk am muy ghazwatu badrin ah, fekkewu ko woon mooy xarewu ci même bu dee ne imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moom soloo na ci taarixam ci sanad boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na ci al-Isaaba fii tamyiz as-sahaaba radiyallahu anhum nee na sanad bi bu wér mu ne moom Seydina Jaabir moom da doon utal ndox doon dugg ci teen yi doon utal ndox ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum keroog Badar waaye loolu taxul nu fekke ko gis nañ ne noo seulement fekkewul Badar waaye moom Seydina Jaabir Uhud sax fekkewu ko ndax keroog Uhud baayam moo ko ne woon ñun ñaar ñi mënuñoo demandoo ndax dafa amoon ay doom yu jigéen yoo xamante ne ni ay sëram yoo xam ne baayam dana ko woon nga toppatoo leen sama ginnaaw bu dee ne ñibbi siw ma ci xare bii ma jëm loolu moo tax moom fekkewul woon euh, li nga xam ne mooy ghazwatu Uhud xare bi njëkk a fekkeeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy Hamra'ul Asad mooy ca suba Uhud ba ñu xëyee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ñi nga xam ne ñoo demoon ci xare bi nañ jóg ñoom ñépp ñu génn dabi ji Abu Sufyaan ndax nee na day ñëw dalaat suñu kaw Seydina Jaabir moom képp moo ànduloon ci xare bi moom dongu képp kenn la yonent mi alayhi salaatu mu daal di ànd ànd xare boobu ci armée boobu ndax bi ñu reyee baayam di Seydina Abdallah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma wa ardaahuma moo tax imaam Muslim rahmatullah alayhi daal di nay solo këne moom seydinaa jaabir abu zubayri mu ne dégg naa jaabir de radiyallahu anhu mu ne xazawtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tis'a asharata ghazwa qaala jaabirun lam ashhad badran wala uhudan mana'ani abi falamma qutila lam atakhallaf mu ne man xare naa ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tisa ashara ghazwa dix-neuf xare laa xare ak laa ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man jaabir daal di koy xare ànd ak moom dix xare mu ne man fekkew ma badar fekkew ma ndax sama baay moo ma tere woon may dem fekkewul xam nga sànkaane naan mais nee nga keroog dafa waroon maye ndox ñu ne la loolu tekkiwul ne waxoon nañ la ci Seydina Anas biñ ko ne radiyallahu anhu yow fekk nga Badar mu ne lan laay def ba duma ko fekk mais ñépp d'accord nañ ne Seydina Anas fekkewul Badar mooy xarewu ko xarewu ko mais ñëwoon fa noonu rek di jàppale nit ñi loolu taxul ñu ne kii da doon xare kon mu ne sama baay moo ma tere woon bi nga xam ne nag ci lañ ko génne àddina ci la génn àddina amul benn xare bu yonent mi alayhi salaatu wassalaam xare après lu dul ne boo xam ne wuute naa ko mooy yépp laa fekk ah, moom nag Seydina Jaabir ay ay ngëneelam ay xew-xewam ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam du jeex ci ghazwatu rek riqa gis nañ ak gëléemam gi ni nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam takkoo woon ni mu takkoo woon moom Seydina Jaabir ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu doon waxtaan ak moom waxtaana mu am solowoo woowu naan ko lu tax nga nga retard nekk ci ginnaawu armée bi nii ñuy ñibbi nga nekk ci yoon bi mu ne ko sama gëléem gi moo ma yéexal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dóor gëléem gi mu gën a gaaw géléemu yonent bi alayhi salaatu salaam gënatu koo gën a gaaw mu ne ko jaay ma mu ne ko déedéet dama la koy may mu ne ko ci dërëm laa koy jënde mu ne ko bu boobaa kon di nga koy jënde man damay perte ba ni muy amee ba ni ñuy dëppoowe ci kàddu mu dem di ko bañ àggee Medina mu ñëw moom Seydina Jaabir indil géléem gi yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Bilaal jamal nga jox ko xaalis bi ba pare mu delloo ko ne ko xus jamal ak jëlal sa géléem waaye det bi baayam bàyyi woon tamit yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne papaam dana ko woon bi muy dem Uhud non seulement nga taxawuma sama ginnaaw waaye det bi ma bàyyi nga fayal ma ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàppale woon na ko ci bu baax moom seydinaa Jaabir ngir mu fay loolu noon detu baayam boobu radiyallahu taala wa ardaahuma bi nga xam ne ci ghazwatu Xandaq am ci cinquième année bi le coalisés Quraysh et di waaje ñëw ba ñuy gas canal bi autour de Médine buntu bi nit ñi di dugge bopp Médine Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci liggéey boobale comme ni nga xam ne nettali bi noonu la newe ci as-saxiixayni naka noonu imaam al-Waaqidi daal dina koy solo ak imaam al-Xaakim ak imaam al-Bayhaqi ñoom ñépp ñu jëla ko ci seydina Jaabir ibn Abdillah naka noonu imaam at-Tabaraani solo na ko jëla ko ci seydina Abdallah ibn Abbaasir radiyallahu anhuma wa ardaahuma seydina jaabir radiyallahu anhu mu ne keroog bi ñuy gas kanaal bi dafa gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa batnuhu ma'suubun bi xajar fekk wa labisnaa salaasata ayyaamin laa nazuuqu zawaaqa mu ne moom Seydina Jaabir bi nga xamante ne ki lañuy gas xandaq bi ak période ñàkk giñ newoon ñoom saxaaba yi taala wa arda wa anhum wa ardaahum nee na bi alayhi salaatu salaam toog na ñetti fan di gas yoo xam ne la nazuqu zawaaqa amul dara dara dara lu ñu lekk mosuñu dara lu nit di mos di ko lekk mosuñu te teewuñoo liggéey Seydina Jaabir nee na ma gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam takk biir bi ak ay xeer ndax xiif nee na ma daldi fa qultu ya rasuulallah izan lii ilal bayt ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow ndaw yàlla li dama lay ñaan permission nga jox ma ndigal ma daldi dem ca kër ga dellu kër ga ngir doxi soxla ñëwaat nee na mu daldi may permettre nee na ma ñëw ne sama soxna bi ma agsee ra'aytu bi sallallahu alayhi wa sallama shay'an ma kaana fi dhalika sabr fa indaki shay nee na ma ne ko man de ma ñëw ne sama soxna si euh, man de gis naa ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey loo xamante ne nii man daal manuma koo muñaale toog daal di ko seetaan daal loolu manuma ko mooy xiif di ma gis gi mu nekk ba biir bi ay xeer la ci takk ndax loolu lu arab yi doon def la ngir soulager ngir tamit mën a dëgër buñ taxawee mu ne ko nag afa indaki walla afa indaki shay fa indaki shay ndax am nga fi loo xam ne lu ñu mën a togg la luñ mën a mos la bokk ma jox ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nee na mu ne ma indi sha'irun wa anaaq mu ma a ah, lima ma fi am de mooy am naa fi orge am na ci yeneen riwaaya saa'un min sha'irin wa anaaq yor naa fi daal li nga xam ne moom lañu naan orge loo xam ne ci saa la toll mooy ñeenti mudd comme mudd yi ñuy def ci muurum koor bu toll noonu nga tàllal sa loxo sa ñaari loxo yi ubbi leen doo leen ubbi ba ñu sës doo leen tëj tamit ba ñu kii dañuy yem nga tibb li ngay tibb ci orge bi ba mu yem def boo ci defee ñeent loolu mooy saa arba'u am ah léegi mu ne ko est-ce que mu ne lool laa yor ndaw si ne ko man lool laa fi am ak benn gàtt boo xam ne bu ndaw la mu ne boo xam ne bu jigéen la gàtt bu ndaw mu ne fa axrajat ina an fiihi saa'un min sha'ir wa dhabaxtu al wa tahan wa tahanat shair mu ne mu daldi génne benn ndab loo xam ne dafa def li mu wax loolu la yor ci or as-sa' min ash-sha'ir nee ma daldi rendi gàtt bi ndaw si daldi wol daldi di dëbb daal mooñ li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy orge bi mu ne wa ja'alna al-lahma burma ñu daal jël yàpp wi nag biñ rendee bi ma rendee kii bi ah gàtt gi ñu jël ko daal di koy teg ci feu bi mooy ci cin li nga xam ne dañ koy teg ci xeer yi nga xam ne ci lañuy teg cin yi ñu jël yàpp wi daal di ciy def nee na bi nga xamante ne nii ci lay pare ci euh, mooy pat bi pat bi voilà alajin pat bi yi ñuy defar boo defaree comme mooy yi defare mburu mu ne tuutee des cin li euh, mbir yi di ñor mooy euh, mu jël ab temps nag nee na wal burmatu bayna al asaafiyi qad kaadat an tandaj mu ne nag cin li mu ñu ko teg ci kaw mooy asaafi yi mooy xeer yooyu ñuy jël teg daldi ciy teg cin wi ci kawam voilà ñetti xeer yu mag lay doon ñu teg ko di jël cin yi teg ci loolu moom ku ne ci àll bi xam nga ko bon waaye bon ku ko dundul it war ngaa imaginer lu mel noonu ni muy demee du gaz du feu yooyu ñuy def ci gaz yeeg yooyu nee na nag bi mi nga xam ne ci la tuuti des ci mu ñor nee na ma daal di dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis bi imaam ibni isxaaq rahmatullah aleyhi daal di na koy solo waa ahlul maghazi solo nañu ko mooy ñi ko soloo bari naa dama tudd ñii rek dama tudd ñii mais ñi ko solo ëpp na ñii fuuf waaw du ñii rekk ko soloo de imaam ibn Ishaq boo demee ci siiratu ni Hisham di fa fekk muy nettali nettali seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na ma daldi bi may dem ci benn riwaaya mu ne wa kunna na'malu nahaaran fa idha amsayna raja'na ila ahlina nee mbir mi ñu bàyyi mbir mi di ñor ba ngoon di jot nag wa araada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al insiraaf yonent bi alayhi salaatu wasalaam nar a dem waaw nee na ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam nar a dem loolu mooy riwaaya imaam ibn Ishaq bi moo wax loolu wa kunna na'malu fi nahaarina fa ida amsayna raja'na ila ahalina nee na dañ doon liggéey ci suba yi lañ doon liggéey bu ngoon gi jot guddi gi ñu daal di dellu suñu kër yi ah nee nag bi may dem nee sama soxna si ne ma laa tafdaxnii bi rasulillah sallallahu alayhi wa wa man maa ne ko nag bu ma gàcceel ci yonent bi alayhi salaatu ak ñafane de bu ma gàcceel gis nga lii ni mu tuuti na nga fexe wax ak moom noo xam ne moom mooy ñëw ak ñaar walla benn nit ak ñaar ndax lii manu la ñu bari de gàtt bii bu yooy la te lu tuuti la ak xam na ne saa saa loolu noonu ñu wax loolu lu toll noonu nga nar a liggéey ci xandax bu ñuy ay milliers loolu bu ma fa gàcceel de fexeel xamal nan nga koy wax yow sama boroom kër jaabir neena fa ataytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam fa saarartuhu neena ma ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ko ci xandax bi ma wax ak moom ndànk dal di koy déey fa qultu ma ne ko tu'ayyimun lii faqum ante ya rasulallah wa rajulun aw rajulan nee ma ñëw na yonent bi ñëw ba ci noppam daal di koy déey ne ko nag tu'ayyimun lii ne ko ah as ñam su tuuti daal doo xam ne dama ko waajal ngir yow faqum anta jógal kon yow yow ndaw yàlla li wa rajulun aw rajulan yow ak benn nit walla ñaar maximum ñaar ngeen di ñett ndax lu ndaw la xaala yonent bi alayhi saatu wasalaam ne ko kam huwa ne ko ñam mi ma wax nan la tollu nee na fa zakartu lahu ma daal di koy wax li mu tollu à peu ni mu tollu fa qaala nee na yonent bi alayhi saatu wasalaam ne ma kasiir alhamdulillah kasiirun tayyib qul laha laa tanzi'il burma wala alxubza min tannuuri hatta aatiya nee na yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ma ma wax ko nim toll mu ne ma kasiirun tayyib ne ma loolu de lu bari la te lu teey la te baax na ne ko nag waxal sa soxna si bu mu wàcc cin li bu mu ko wàccee ci xal yim ne mburu mi muy defar fuur bi muy defare mburu mi fi mu koy lakke bu mu ko génne bu mu ko din bu mu laal dara ba ma ñëw jiitul nga wax ko lool ah nee na fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne quumu ne jóg am na ci yenn riwaaya mu daldi am ko mu ne woowal waa xandaq waaw moo tax ci benn riwaaya mu ne wa saaxa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ahlal xandaqi inna jaabiran qad sana'a lakum suuran fa hayya halan bikum mu ne mu woo waa xandax bi ne leen seydinaa jaabir defaral na leen lekk moo leen waajalal loo xam ne lu ngeen di lekk la fa hay fa hayya alan bikum kon nag agsi leen bienvenue see jaabir ñun ñépp nañu arrêté liggéey bi dem kër sëñ seydinaa jaabir ndax heure bi sax jotoon nañu war a wàcc waay mu ne wa saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqdumu nnaas wa laqiitu min alxayaa'i maa laa ya'lamuhu illa allahu tabaaraka wa ta'aala wa qultu jaa alxalqu wallahu inna wallahi innaha lalfadiixa ala saa'in min sha'iirin wa anaaq nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñépp ñëw muy dox nit ñi topp ci allahu akbar neena na maa ngi am kersa goo xamante ne ni mais maa ngi am kersa goo xam ne kenn xamul nu mu tollu lu dul buur yàlla maa ngi naan kay reet quelle honte buur yàlla rekk xam keroog kerse bi nga xam ne moo ma muur tellement problème am na ma ne jaa alxalq bu yonent bi da alayhi salaatu wassalaam gaa yépp nit ñi alxalqu mbindeef yi <laughs> ndax dañoo bari wallahi wat naa ci yàlla innaha lal fadiha lii de moom mooy sama wuññi sekk sama wuññi sutura dëgg lii de mooy sama gàcce waay waay waay ñii ñépp lan laa leen buñ ñëwee luñ fay fekk sa'un min sha'ir ab saa ñeenti mudd ci loo xam ne orge ak as as as ngàtt su ma rey su ma reen ngir lool noonu am na ci yenn waaye nee na bi yonent wala saa saa mooy damaa daw damaa daw nu mu gën a gaawi jiitu leen fa daxaltu ala yi fa qultu wayhak jaa an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bil muhaajiriina wal ansaari wa man ma'ahum nee na ma ne laa ilaaha am na de soxna si problème am na ma aksi daw dugg si ne ko problème am na jaa annabiyu sallallahu alayhi wa sallama bil muhaajiriina wal ansaar wa man ma'ahum ne ko yonent bi de alayhi salaatu wa salaam indi na muhaajiruuna ak lansaar yi ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ndax bi ñoom mooy ñeneen ñi leen tribu yi foofu dañ doon ñëw di ci jàpp ak ñeneen mun a ñoom ñépp la indi waa xandax bi yépp la woo xoolal rek allahu akbar li taskunu ilayha gi alxuraan wax wallahi moo taxoon ma doon wax ba ñuy gis salatu soxnaay seydinaa jaabir bi soxnaay seydinaa jaabir bi ibn abdillah mu ngi tuddoon nag Suhayla bint Mas'ud al ansaariya noonu la tuddoon ndaw si Suhayla di doomi Mas'ud bokkoon ci kogul Ansaar ku yéeme la woon te amoon kóolute ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ak ak suñu boroom ah mu ne Seydina Jaabir bi mu ñëwee ak sa'alaka qultu naam mu ne ko dalal defal ndànk defal ndànk lan lu tax ngay parax paraxe ñi ne ko dalaa laaj wala déet est-ce que laaj na la bi nga ñëwee mu ne ko waaw am ci beneen riwaay mu ne ko yow yaa leen yow yaa woo nit ñi wala yonent bi alayhi salaatu leen woo nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam non non non moom moo leen woo paa man nee na ndaw cinéma sama soxna cinéma daahum allahu wa rasuluhu a'lam ne bàyyi leen yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wasallam ñoo xam ñoom lu ñu def noonu la yow comme que woote moom moo woote mooy yow lu ñuy sa yoon bàyyi leen rek bul tiit ñun nahnu qad axbarnaahu bima indana ñun yow wax nga leen ñun li ñu yor suñu gis nga tamit nahnu mooy nahnu qad axbarnaahu mooy couple noonu la da di forme nekk kenn Seydina Jaabir a dem wax mais mu ne nax nahnu ñun qad axbarnaahu wax nañ ko mooy parole bi kenn rek ko yor mais kii wax kee wax kee wax mbooloo bu ñu demee kenn doy nag walla yu mel noonu kenn ki rek na wax boroom kër gi wax na moo waxaale dugal na famille bi mu ne ko nax nahnu ñun qad axbarnaahu xabaar nañ ko bi ma indana li ne fi ñun Seydina Jaabir nee na fa kashafat nii nee na gis nga waxam jii mu wax tiitaange géeg njàqare gee gi ma àndoon yépp dafa wax lii rek lépp wàcc ma xam ne nag ah, soxna si wax na dëgg comme koy ren ci ma alei saatu salaam ma leen woo ko yonentaam ñoo gën a xam sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah moo tax ñaan am soxna yu mel nii moo gën doo am problème ci biti ñëw ñu yokkal la ci wala nga am tuuti aafiya ñëw ñu yokk ñu indil lay problème ñoo xam ne li taskunu ngir ngeen di dal ilayha ci ñoom ndaw si defal leen mawadda wa rahma seen diggante lool ngeen am cofeel ak yërmande suñu boroom def ndaw si sa soxna boo ñëwee ci moom mën a dale ci moom lu biti bi metti liggéeyukaay baag marché yeeg yooyu lu metti boo duggee ci kër gi yëg ne fii ma dugg wuute na ak fa ma jóge waaye bu nekkee contraire bi rek mooy problème commencé na bu rëy boobu nga xam ne nit ki boroom kër gi moom ci biti la gën féexe que bu duggee ci këram loolu musiba la loolu safara la ci kaw suuf kon loolu safara la ci kaw suuf loolu safara la ci nit nga xam ne yow biti bi biti bi moo gën a ci ngay gën a amee dal boo duggee ci biir waaw ak niñ koy defe nga ne dugg dugg rek diw de huissier bi de huissier bi de ñëwoon na fi daa nee na daa am nu doon saisir salaam asalaamualeykum ji balaa waaleykum waaleykum waaleykum salaam jee dal mu sànni la kayitu huissier bi moom mbir mi nekk loo xam ne noonu lay demee saa su laata ngay dugg si yaa ngi appréhender ana tey ban nouvelle bu naqari la may wax si mooy ne loolu. c'est le contraire ak li taskunu ilayha sayyidina jaabir radiyallahu anha anhu wa suhayla bint mas'udin ansaariya radiyallahu anha soxnaam sii de moo dalal xelam kero moo tax mu ne fa kashafat anni bi ma waxee lool mu daal may wuññil li newoon sama kaw ci coono sama bopp bi xaw ma nu mu koy kiiwe nu ma koy régler ndax mbooloo mi yépp ñëw waay laay waay waay alfadixatu alfadixa waay waay gàccey gàccey gàccey waaye ndaw si wax ko lii wax ko lii xelam dal nee na léegi nag fa daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qaala duxulu ashratan ashra wala tadaaghatu nee bi biñ agsee yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ na saxaaba yi radiyallahu anhu dugg leen dix par dix dugg leen dix par dix te bu kenn bu leen raj-raj loo mooy dugg leen dix par dix bu kenn nekk fi di raj-raj loo allahu akbar bu kenn raj-raj loo bu bousculade am def leen ko dix par dix ndànk-ndànk na par dix dugg bu ñépp duggandoo de dix par dix léegi mu ne ndaw si daldi génn li nga xam ne mooy li mu euh, defaroon di ci defare mburu mun na yonent bi alayhi salaatu salaam daldi ci tifli daldi ciy barkeel mooy mu ñaan ci barkeel ci daldi ciy tifli ëf ci léegi mu daldi summa amada ila burmatina fa basaqa fiha wa barak mu daldi ñëw def noonu de même ci li nga xam ne mooy cin li barkeel ko daldi ciy ëf daldi ciy tifli ah léegi nag mu ne leen nag ixbisu ne leen nag léegi man ngeen a defar leen defar leen defar leen boulanger yi mooy defar leen li nga xam ne mooy muy mburu yi léegi dee leen dugal ci tannuur gi mooy ci fuur bi bu ko defee ah, ngeen commencé nag di defar li nga xam ne mooy euh, euh, euh, mbir mi voilà léegi mu ne leen te tamit dee leen dee tànk ci biir cin li ci biir cin li dee leen tànk di def ci bool bi mooy ci bool bi nga xam ne moom la nit ñi diis par dix yi war a war a séq warifu wa xattul burma bu ngeen koy def nag bu leen ubbi cin li di ko xool de déedéet yéen da def leen lu seen loxo ak li ngeen di tànqe cin li li ci ne soos bi ñu ci seen loxo yu dugge rek waaye bu leen ubbi cin li bu ci bu bu kenn xool li ci biir cin li <laughs> allahu akbar <laughs> ah nee na nag noonu la doon def di génne mburu mi ci biir fuur bi mooy fi ñu koy lakke nee na ba pare mais fuur bi noonu la doon def mooy da koy muuraale bu kenn gis li ci biir moom daal mu ngi xëcc mburu yi daal di di di daggal gaay di leen jox di jël yàpp yi di def ci mburu mi di wax naan saxaaba yi ay wa jege si leen kunu lekk leen ku suur rek mbooloo mu suur ñu ne la jógal jóg leen summa daa ku jóg rek ngeen jóg ku ku suur jóg ñu woo noonu lañ ko jàppe keroog waaw nee na noonu lañ ko jàppe noonu lañ ko jàppe hatta akaloo wahum alf Seydina Jaabir ne ba ñu lekke ñoom ñépp te mil am na ci yenn riwaay dane trois cent yeneen ñi ne ay mais yooyu tekkewul ne mooy ne euh, mil bi ci lañ tolloon léeg-léeg nag mu ne trois cent mais loolu noonu dàqantewul ak lii mille la ñu woon wala lu ko jege wala lu ko ëpp mille la ñu sax wala lu ko ëpp mu ne wan xarafu wa inna na la taghittu kama hiy nee na ñépp lekk nañ armée bi yépp ñu doon gas ñépp bu doon tey lañ ouvrier yépp ñu doon liggéey travaux travail public travaux publics yi ñu ne woon ci tali bi yépp di ko gas ñépp ñépp a lekk kër Seydina Jaabir ci loolu nee na bi ñu demee suñu cin li mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mel di bax di mel ni meloon mel ni dara jógu ci mu ne suñu mburu mi suñu euh, pat biñ doon defare mburu mu ngi mel ni meloon yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ne leen kulu wahdu fa inna an-naasa asaabathum majaa'atun shadiida mu ne eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne leen kulu ne leen lekk leen am na ci benn riwaaye ndaw si la ne kuli ne ko lekkal ah eh, ta te na ngeen saraxe mayewaale yàkkal ñi nga xam ne ñooy seen mbokk yi leen wër ndax kat nit ñi jamono jii nii ñu nekk asaabathum dalee na dal majaatun am xiifal am maral bokk maral geeg ñàkk gi mooy xiif période de daay dañoo ñàkk mooy xiif gi taw yi ak yooyu noonu amul te xiif gi gu tar moo dal nit ñi moo tax mu ne ko kuli hada wa ahdi fa inna nasa asaabathum majaa ndax nit ñi ah ak xiif gu metti nag moo leen dal ah, ah. yaa ngi fàttale ko que lii nii mooy li nga xam ne moo taxoon ak Cheikh Buuti ne woon ghazwatu zaatur riqaa moo njëkk a am ghazwatul xandaq contrairement ak li ñoom imaam al Buxaari waxoon ak ñoom imaam al Haafiz ibn Hajar ak ñooñu mooy imaam ibn Ishaq moo ne moom affaire bi dafa am avant xandaq euh, ñoom imaam al al ne après la mooy après Xaybar waaye waxoon nañ ne lii nii mooy tegtal bi imaam al Cheikh buuti waxoon ne mooy wane ne li imaam. Ibn Isaaq wax mooy li gën dëgër ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw na kër Seydina Jaabir ba gis soxnaam ba ne ko kuli lekkal haadaa ci lekk gi wa ahdi te na nga saraxe na ci maye ñi nga xam ne ñooy sa mbokk yi la wër ndax fa inna naasa asaabathum majaa nit ñi kat ak xiif dalee na dal léegi naka lay demee noonu loolu xew fii yow boo nee boo nee kon zaatul riqan dafa xew après xandaq mooy yonent mi alayhi salaatu salaam naka lay xame na soxnaay Seydina Jaabir ba wax ak moom lii ay ay at après mu naan Seydina Jaabir ndax takk nga soxna comme nañ ko gisoon ci zaatul riqan loolu lii bokk na ci li nga xam ne mooy li doon lii dëgëral li nga xam ne mooy waxu ñoom imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wa an abi kon seydina jaabir ibn abdillah keroog kon xandaq nii la fa histoire am ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak anaaqam boobu ak saa'un min sha'ir boobu mu yoroon radiyallahu anhu wa ardaa ginnaaw gi nag fekk na xare yi comme ni mu ko waxee fekk na xajjatul ba moo tax moo ko nettali xadiis bi dina gudd buy wax ci aj gi mu nekk coo demee saxi muslim ni mu guddee moom seydina jaabir daal di woon koy nettali sëtu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko nettali ci aj gi moom seydina jaabir radiyallahu anhu wa ardaa ah moom nag bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina jaabir ibn abdillah dafa bokkoon ci ñu ëpp euh, euh, xam-xam foofu noonu Medinatul Munawwara moo tax euh, imaam Waki' wax na ci musannafam jële ci Hisham ibn Urwa Seydina Hisham ibn Urwa mu ne kaana li Jaabir ibn Abdillah halqatun fil masjidi ya'ni an-nabawi yu'khadhu anhu al-'ilm moom mu ne Seydina Urwa Hisham boog ibn Urwa mu ne Seydina Jaabir de dafa amoon ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jataay xalqa fil masjid mooy jataay boo xam ne moom la doon jàpp ci jàkkaay ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy di jàngale nit ñi di jële ci moom xam-xam di jóge fu nekk di toog mu samp jataay di jàngale xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom seydina jaabir ibni abdillah radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw moo tax xalaqaatu zikri yi xalaqaatu al-ilmi yi yooyu ngay gis ñuy def ci jàkka yi loolu sunna la yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko doon def bi mu fi jógee saxaaba yi radiyallahu anhum continue ko di ko taxawe ba ni nga xam ne ilaa yawmina hada boroom xam-xam yi di taxawal ay jataay nga gis ci jàkka yi loolu nag euh, dañ koy gis ñun koor gi lañ cee def daanaka mooy ne koor gi bu ñëwee senegal da gis ay tafsir jataayi tafsir jàkka yi ni muy mel masha allah masha allah masha allah waaye daanaka bu koor gi jeexee ñu lem téere yi ak tafsir yi nekkaat ca lañu ñu newoon caaxaankat yene ci caaxaan ku nekk ka doon jàngale dem feneen ku nekk nekk ci li nga ne waaye nag ah yonent bi yi salaatu wasalaam demewul noonu moom de da ko doon def comme ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax bañ ko ne dee ñu jàppal bés bu ne bé <coughs> yoo xam ne dañ koy def mu lu ñu fixé ku mel noonu moom mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon xool bu ñu bu ñu bu gisee ne ñun pare nañ ngir recevoir xam-xam bi mu defal ñu loolu waaye doonul woon def rek di ñu ko kii noonu waaye léegi bu dee nit ñi tamit man nga leen koo wax ñu xam ne bés sàngam euh, majalisul fiqhi la ay jataayu fiqh la ñu xam ko loolu mooy di ko waajal wala majalisu tafsir wala majalisul usul usul ci wàllu usulul fiqh ak tamit ci nga xam ne mooy tawxiid comme ni muy amee ci dëkku arab yi boo demee ci dëkku arab yi moom da ci fees dell Medina boo fa demee ay Makka ay ay ay Sham ay kii nii ay lu mu fu mu tudd ay Maroc yooyu noonu da yooyu moom moo tax boo demee ci net bi da ngay gis internet bi yoo xam ne dangay ngay mën a toog fi nga toog nekkal ca Bawol yow l'essentiel amal internet ngay suivre duruus yi en direct ci islam euh, euh, live islam xaw ma nu mu tudd noonu ngay ngay suivre di gis heure yi nga xam ne ci la. xam-xam bi di di di ci jàkka yi ak jataay yi nga man koy topp yooyu yëpp insha allah yooyu nga gis nit ñi di ko def muy loo xam ne seydina jaabir mii radiyallahu anhu wa ardah da ko doon def ci jumaa yonent bi alayhi salatu wassalaam moo tax moom bokk na ci ñu ëpp lu ñu soloo xadiis yonent bi alayhi salatu wassalaam moo tax moom solo na mille euh, cinq cent quarante xadiis mille cinq cent quarante xadiis moom la Seydina Jaabir ibn Abdillah daal di solo jëli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw bokkoon ci al muksiruuna ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci saxaaba yi jële ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis moom nii bokkoon na ci ñooñu al muksiruuna lañ leen di woow mooy ñi nga xam ne soloo nañ minimum mille xadiis jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ñooñu bariwuñu moom la imaam as-Suyuti di wax rahmatullah alayhi ci alfiya bi wal muksiruuna min riwaayatil athar abu hurayrata yalihi ibnu umar yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kal xudriyi wa jabirun wa zawjati nnabiyi voilà noonu la walmuksiruuna min riwayati al athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun walbahru kalxudriyi wa jabirun wa kay imaam as-Suyuti rahmatullah ci alfiya bi mu ne wal mukthiruna ñi nga xam ne ñoo solo bari xadiis yu ñu jële ci yonent bi alayhi wassalaam mu ne ñooñu mooy ñoo xam ne mille minimum mille xadiis jële nañ ko ci yonent bi wassalaam Allah mu ne ñooñu Abu Hurayra mooy mooy tête de liste bi mooy ëppale solo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam abu seydna abu hurayra yalihi ki ci tegu mooy ibnu umar di seydna abdullah ibnu umar mu ne wa anas nag seydna anas bokk na ci ñooñu mais du nag du nag euh, que ni dafa def ordre bi ordre bi ku nekk li ki ëppale topp ki ëppale non du lool la def voilà du lool la def moo tax wa anasun bokk na ci ñooñ seydna anas wal baxru ak Seydina Abdullah ibn Abbas géej gi géej gi al al baxr Abdullah ibn Abbas al baxr géej gi ci xam-xam ak celleteeku ak ak ak ak xam-xam bu débordé bu bu bu bu bu jaaxal mindeef yi mu ne wal baxru kan xudri comme al xudri mooy kan Seydina Abu Sa'id al xudri radiyallahu taala anhu wa arda mu ne wa jaabirun ak seydinaa jaabir mu ngi noonu mil cinq cent quarante xadiis la solo waaw yoo xam ne imaam al Buxaari yi cinquante-huit yi ak imaam Muslim ñoo ko bokk solo muy muttafaqun alayhi imaam al-Bukhari wéete na yoo xam ne moom moo ko soloo imaam Muslim soloowu ko ci Seydina Jaabir jële ko ci moom vingt-six hadith moom ci moom moom kese am yoo xam ne moom kese moo ko soloo imaam al-Bukhari soloo ko cent cent vingt-six cent vingt-six yoo xamante ne imaam Muslim kese moo ko soloo jële ko ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu Ah, moom nag euh, Seydina Jaabir euh, suñu boroom ku ko mayoon ku gudd fan la woon ku ku ku ku gudd fan la woon demoon na dafa demoon ba daanaka dafa silma après dafa silma xawoon après moom Seydina Jaabir ibn Abdillah ah, Kantaa nag kañ la génn àddina moom moo mujjee génn àddina Seydina Abdullah ibn Umar xam nga Seydina Abdullah ibn Umar defoon nañ tarjama waxoon gisoon nga liñ judde fan. waaye moom Seydina Jaabir moo ko ginoon a gudd fan mooy moo génn na àddina après Seydina Jaabir Seydina Jaabir après Seydina Abdullah ibn Umar la génn àddina ah, moom nag ah, kii Seydina Abdullah ibn Umar kon nit ñi dañoo wuute. ci eh, ana kañ la génn àddinoom Seydina ah. Jaabir ibn Abdillah am nañu ne am nañu ne am na ñu ne moom ah, mooy saxaaba bi mujj génn àddina fi nga xam ne mooy Medina waaye loolu imaam al-Baghawi d'accordul ci loolu dana déedéet ki ba ki mujj génn àddina Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam Eh. mooy Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi di Abul Abbas ah, am na nag ñu ne eh, moom mu ngi génn àddina l'an eh, soixante-dix-huit après gàddaay yonent ah, am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne l'an soixante-quatorze la génn àddina loolu tamit beneen wax la kon la sos am nañu ne la 78 la génn àddina moom Seydina Jaabir am ñu ne la 74 la génn àddina am ñu ne noon la 73 am ñu ne euh, la 77 am na nag ñu ne moom bi muy génn àddina moom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ngi amoon quatre-vingts quatorze ans la amoon loolu wax la am nañu ne ci la génn àddina moom Seydina Jaabir euh, daj na nag ay mettit yu bari gisoon nañ mën a jëlee moom góogale ci Zaatur Riqa kene ay yaamul xarra bi nga xam ne ci la gaa yi jóge ne dal ci waa Medina ci la gëlee moom goog ci lañ ko faate woon moom Seydina Jaabir ibn Abdillah kon noonu la génn àddina ci wax yu wuute yooyu ci ban année la waaye dafa mujjoon silmaxa mu jóge moom Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu kon wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa